bid'a yépp yemuñu lu amul cosaan ci diine ji baaxul yooyu nag ñun ñoo ci gën a ay on est les les as assis ci domaine boobu mu ne ko waa yow na mu ne ko yéen nan ngeen defe fekk moo Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar ñoo ne mu ne ko ma nan nan ngay defe nan ngeen di defe loo xam ne yonent mi alayhi salaatu ma su koo def muy dajale alxuraan ji yépp qaala nee na seyna abu bakar ne ma huwa wallahi xayr huwa wallahi xayr ne ma ah dajale alxuraan bi de maa ngi wàcc yàlla te ni lu baax la de gaa yonent ma lay saab saab dajalewul lépp waaye lu baax la ndax am na cosaan ci diina ji inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa ida qara'naahu fattabi' qur'aana loolu cosaanam la ñun suñu bopp ñun yàlla la waral inna alaynaa jam'ahu dajale alquran ji da loolu kay mu ngo yonent bi alayhi salaam le fait que ñu ko doon bindal moom mu ñoom Seydina Zayd ak ñoom ñoom ñoom ñeneen ñi doon bind katabatul wahyi yi radiyallahu anhu ñoon ñëpp loolu rek mooy dañ doon dajale la luñ doon dajale la loolu am na mooy loolu mooy cosaan bi moo tax Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ne ko ah maa ngi wat yàlla ne ko ne ko lu yiiw la de nee na falam yazal Abu Bakrin yuraaji'uni xatta sharaxa allahu sadri lilladi sharaxa lahu sadra abi bakrin wa omar mu ne seyna abu bakar nag mais loolu mu ne lu baax la man convaincre ma mu ne ma lu baax la de waaye daal mbir mi mérite ba léegi nee deñul di waxtaan ak man di ma convaincre di waxtaan ak man di ma won ne luy wone ni lii même bu dee yonent bi alei satu salaam defu ko nii te pourtant yonent bi alei satu salaam def na début bi mooy ne doon le fait mu leen doon woo ñu ko doon dajale noonu mooy ne lii lenn rek la mooy loolu ngeen doon dajale boole leen lépp ci benn téere tey nee na dañul di ma di ma di ma di ma di delluwaat di ma di ma convaincre ba suñu boroom di daal di leerale sama xol comme ni nga xam ne noonu la leerale xolu Seydina dënnu Seydina Abu Bakar ak Omar bañ bëgg def loolu muy dajal alquran ah mu ne fa kuntu man Seydina Zayd ibn Thabit ci noonu nag ma jóg commencer sama mission atatabba'u alquran ajma'uhu min ar-riqa'i wal aktaafi wal 'usbi wa suduri rijal mu ne ci noonu nag ci laa jóge nag commencé di di di dajale alxuraan ji fan la koy jële fan la koy dajalee ci façon yiñ doon binde yépp yiñ doon binde mooy comme al nga xam ne mooy kiiwu tàndar mooy xobu tàndarma yi tàndarma garabu tàndarma yooyu dañ ci doon bindaale dañ ci doon bind dañ ci doon bind euh, mu ne yooyu ak tamit kat fi mooy der yeeg yépp yiñ doon bind alxuraan yépp yooyu yépp nee na ci laa doon dem di ko dajale ci këru saxaaba yi ku am loo xam ne mas nga koo bindal yeneen bi alayhi salaatu salaam alxuraan ma dajale wa suruuri rijaal ak li nga xam ne moom lañ mokkal ku nekk rek li nga mokkal damay commission la la créé waaw lajj na boo xam ne ngir taxaw ngir ngir lan ngir ñu dajale alquran bi ci benn téere ci fiñ doon bind wax yu yépp ak tamit li nit ñi mokkal nit ñi ñëw di tari muy dem di dégg nit ñi di déglu nit ñi di note li ngay tari nga tari muy dégg di di note mais ni nga ko doon defe mooy il faut am ñoo xam ne ñeneen ñoo xam ne dañuy dégg aay boobu mooy kenn nit rek non mu tax ñu bari mu daldi dajale loolu lépp moom seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa Allah ya subhaanallah loolu moo ko liggéey di alxuraan ji ñu téye léegi nii bari na ñun ñu bari xamuñ ne ci liggéey liggéey boobu mooy seydina Zayd ki ko njëkk def ci ndigalu siddiqul akbarul a'zam abu bakrin siddiq radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoo def loolu ah loolu mooy base bu njëkk ci dajale boo xam ne moom lañ dajale li nga xam ne mooy alquran yi te ki ko taxawaloon mooy ki ko def mooy seydina zeyd ibn thabit radiyallahu taala anhu wa ardaa ah bi nga xamante ne nag ci la dajale lépp téere boobu noonu mu pare daal di koy jox seydina abu bakar mu daldi koy jox seydina abu bakrin radiyallahu taala anhu wa ardaa a seydina abu bakar yoroon ko bi mu génnee àddina kii muy mushaf bu njëkk seydina umar yor ko bi mu génnee àddina seydatu xafsa yor ko seydina uthman radiyallahu bi mu ñëwee ci loolu noonu la basé wu pour dajala alxuraan bi moo tax boobu ngay dégg ñaa al mushaful yi mais boobu cosaan bi mooy bu Seydina Zayd ibn Thabit bi Seydina Usmaan radiyallahu anhu ci xilaafaam muy dajale mbir yi pour après def ci yoo xam ne ay copie yoo xam ne dañ koy yónni ci réewu jullit yépp goxu jullit ñi ñu yor denn téere boo xam ne ci la ñuy sukkandikoo mu daldi jël loolu sayyidatu Hafsa yoroon moom sayyidina Uthman eh, radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa daal di koy jël ci sayyidatu Hafsa ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anil jami' ci loolu lañ sukkandikoo ngir bindaat li nga xam ne mooy loolu mooy eh, alquran jooju moom nag sayyidina Umar ibn al-Khattab ci xilaafaam it ku ko joxoon gëdd la ku joxoon gëdd ki nga xam ne mooy Seydina Zayd ibn Thabit moo tax mas na moom Seydina Omar mas na am différent ak Seydina Ubay muy Seydina Ubay ibn Ka'b ñu am différent mooy ñu am loo xam ne dañ koy wuute kii ne moom kii ne maa ko moom lii <laughs> moom président moom doo fi nekk sax naan ay di di yaa moom lii moo moom lii loolu kay du la ci fekk ah non <laughs> ah léegi kii ne Seydina Ubay fekk euh, seen ci kii la woon ay ay tàndarma ay garab mooy kii tool la woon ay tool yoo xam ne ay tooli tàndarma léegi. Euh, Seydina Omar ne ne Seydina Ubay ne ko euh, léegi il faut nag li ñuy def mooy foog am ku ñu àtte léegi nañ ut koo xam ne moo ñu sëy Seydina Ubay di jooy ne ko ndax ci sa sultaan ci sa yow nga jiite ñépp nga ñu am différent nga bàyyi sa lii wàcc ne léegi nañ dem devant nañ ut koo xam ne mag yow mooy man du ma la imposer ne diwa ñuy juger yow it mooy loo xam ne maag yow ñoo ci koo xam ne ñoo ñaar ñooy d'accord ne nañ dem ci moom mu àtt ñu waaw Seydina Ubay moom di jooy léegi Seydina Omar ne ko tànnal ku la neex xoolal ci jullit ñi ku la neex ñu dem ci moom mu àtte ñu ci lii ñu dox sama digganteeg yow Seydina Ubay ne ko Zayd nañ dem ci Zayd ibn Thabit ñu dem ci moom ñu agsi Seydina Zayd ne Ubay léegi am sa preuve buy wone ne yow yaa moom tàndarma yi garab yooyu yaa ko moom mu ne ko man awma preuve boo xam ne moom laa la mën a jox ah, léegi mu ne ko kon nag muñ mooy baalal amirul mu'minin ndax alyaminu mooy règle bi alyaminu albayinatu euh, ala man iddaa walyaminu ala ki nga xam ne moo war a indi preuve mooy ki ñëw ne yow lii nga yor moo moox mooy nit koo xam ne dafa fekk benn waay bu yor oto nekk ci oto benn waay ne ne flic bi kii nii oto bi mu yor maa ko moom buñ demee devant le juge kenn du ne boroom oto bi yow indil preuve yi war ne yaa moom oto bi déedéet dañ naan hé yow yow mi ne yaa moom oto bi indil preuve yuy wan ne yaa moom oto bi ndax kat oto moom ku ci ne di ko dawal loolu zahir bi li muy wane mooy yaa ko moom léegi yow bi nga ca biir yi fële romb romb la nga ne yaa ko moom indil preuve buy wane ne yaa moom oto loolu mooy al bayyinatu ala al mudda'i kiy wootewu ne man maa lii mu kooku mooy mooy ku ñëw ne diw mii damaa sàcc dañ naan ko léegi nag indil preuve buy wane ne dalaa sàcc kenn du ne léegi ah da koo sàcc léegi ku wàll da moo la sàcc yow ah kay soit ñu tëj la wala nga wane luy wan ne yow du yaa sàcc mbir mi du demee noonu al bayyinatu ala al mudda'i wal yaminu ala man ankar léegi nag waa ne bu dee borom oto bi nañ jël exemple boobu waa ji romb ko mu mu interpeller flic bi police bi ne ko ne arrêteel waa ji waa sama oto la yor da koo sàcc ñu dem devant le juge juge bi danaan yow mi ne yaa moom oto bi ana sa preuve bu nee man aw ma preuve léegi ñu ne waa ji waajee yow waatal waatal ne wal yabi ala man ankar waa ji weer dina déedéet maa ko moom kooku lañ naan léegi yow da ngay waat rek bu waatee jeex naa ay nekk fi waat naa ci yàlla ne maa ko moom damaa amul preuve non amoo preuve lii mooy àtte bi waat na même bu dee ku ñeme yàlla la <laughs> la saxaab yi boo waxoon yonent bi alayhi fekk dafa am différent dafa am xëccoo ak euh, benn naafiq ci suuf wàllu suuf seen suuf yi dañoo mooy seen frontière suuf seen kii yi waa ji jël am naafiq bi jël ci suufu kii la Saabit ibn Qays la eh, eh, radiyallahu anhu bu ma juumul xadiis moom ci saxiixa yi <laughs> nee na jot ñu ci yonent bi aleyhi salaatu salaam yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko yow am sa preuve moo amul preuve mu ne waa waatal kon nag yow waatal ne yow yaa moom mbir mi mu ne ko mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam kii ragalul yàlla de kii boo ko naan waa kii gis nga day waataan yóbbu sama suuf yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ah <laughs> mais loolu la même bu dee moom moom waat rek loolu rek lañ ci man mooy ne fii mu ne yow comme que amoo preuve moom lenn rek lañ ko mën a def loolu mooy mu waat <laughs> mu ne kii kii ku ñeme yàlla la ci la doon waxee yonent mi alei salatu salaam ne man iqtataa qayda shibrin min al ard tuwiqahu yawm al qiyaama sab'a ila sab'a aradin mu ne képp koo xamante ne dafa sàcc lu mu gine néew néew ci suuf suuf suuf suuf moo tax gis nga gars yi les kii terrien la di jaay pàkk rek di def at de vente jaay yow ab terrain jaay ko ñu bari wala yow nga jël ci suuf ndax autorité nga nga sàcc suufu jàmbur boole ci sa kii ndax yow dangaa xam waa mairie bi ministre nga yonent bi alei salatu salaam ne gis nga lu nu mu gën a néew néew ci suuf ku ko ku ko sàcc jël ko ci suufu jàmbur tooñ ci tooñ te nga yëg ko kooku bu yowmal qiyaama lu toll noonu ci sii set suuf mooy suuf soosu ba sécceel suuf lu toll noonu lañuy jël defal ko ko benn caq xam nga lu diis loolu da koo àttal ni ko nag diñ ko takk nag sa baat <laughs> subhaanallah defal ko benn taw ko benn chaîne ah, léegi mu ne kon ubay yow Zayd ñu ñëw mook Seydina Umar radiyallahu anhu mu ne ko yow kon yow mi ne yaa moom affaire léegi yow euh, ana sa preuve mu ne ko awma preuve ah léegi mu ne kon jéggal yow léegi kon amoo preuve kon jéggalal jarul ngay waatloo amirul mu'minin jarul ñu koy waatloo Seydina Umar ne la laa tu'fi amiral mu'minin min al yamin in ra'aytaha alayhi boo gisee ne dafa war a waat day wat par force kenn du ko fi baal man Omar ndax ma amirul mu'minin bañ a waat <laughs> way tamay <laughs> waat <laughs> ya subhaanallah eh, yoon fii mu ñu ne la immunité loolu am quoi moom kay président moom ku mu tooñ baa kii moom si fii nii moom te après bu am bu jógee ci li li problématique mooy bu jógee li li garaaw bu jógee ci nekk président dugg conseil constitutionnel mu beneen amaat beneen immunité sa way yow moom c'est mort quoi moom nag bari woon na Seydina Omar ibn al-Khattab moom Seydina Zayd ibn Thabit lu mu ko doon euh, bu doon génn di dem li nee xalifa doon ko bàyyi Medina te bu ko fa bàyyi woon walla mu liggéeyloo ko mooy ah liggéey bu ne tamit day am fay mu daal di koy fay jox ko ci ay suuf yoo xam ne moom la ko doon fay moom Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala ah, nga xam ne ci Euh, jamonoy Seydina Usmaan radiyallahu anhu euh, moom it ku takkoo woon ak moom la ba keroog bi nga xam ne ci la gaayoo jógowoon fële ni dañuy ñëw rey si Seydina Usmaan radiyallahu anhu ba ñëwee kilo këram moom dafa dikkal say fexe ba dugg ci Seydina Usmaan ibn Affan radiyallahu anhu ngir defandre ko mu ne ko yow nga nekk ci biti mooy nga défendre ma ci biti moo gën nga may défendre ci biir ndax Seydina Usmaan bëggul woon koo xamante ne nii ku tuur deret ngir boppam ngir moom ngir ngir ngir ngir moom déedéet mu ne ko demal nga wax ak nit ñi mu dem wax ak ñoom ba ñu bari daal di dellu ci ñooñu moom Seydina Zayd Thabit radiyallahu ta'ala anhu wa ku bari woon nag lu mu doon jàngale la ah moom Seydina Zayd na Thabit bokkoon na nag ah ci kon liggéey yu rëy yim def comme niñ ko waxe mooy dajale gi nga xamante ne ni moom la dajale alquran dajale ko dajale boo xam ne gu doy waar la moom Seydina Zayd ibn Thabit di cosaanu li nga xam ne radiyallahu ta'ala anhu wa arda mooy alxuraan bii ñu yor ah moo tax kii doon wax seydna ali ibn abi taalib bi mu nee xalifa ah, gaa yi mu dégg gaa yi di wax ah, ci seydna usmaan loo xam ne du noonu mu ne yéen nit ñi seydna ali ibn taalib fekk xam nga gaa yi buñ laxasee xasee een moom mooy ne façon façon euh, bàkkaar bu ne même yu baax yi nga def sax dañ koy jéem a soppi interpréter ko noo xam ne moom dootul baax xam nga nit lool la moo tax dinañ fexe interpréter yi nga ne yow yi yu baax yi nga doon def sax que ne ah yii moom sawaay yii moom moom moom moom moom daa fekk ba yow ku ko non da mujj sax ne gaay wax nañ dëgg dangay foog ne wax na dëgg léegi ah Seydina kii ne Seydina Ali ibn Taalib dégg nag nit ñi di wax lool mu ne yéen nit ñi bàyyi leen ëppal yi ngeen di ëppal ci Seydina Usmaan ci Usmaan di ko wax loo xam ne sori na li ngeen koy wax fekk ñoom liñ ko doon xas liñ ko doon bokk nañu ko doon wax le fait que mu dajale alxuraan ji ba pare ne waaye moom lu tax muy dajale alxuraan beeg ak ni mu ko dajalee baaxul Seydina Ali ibn Abi Taalib maa ngi leen di moytandikuloo seen wax ji ngeen di wax ki nga xam ne mooy Seydina Usmaan fekk génn na àddina moom moo ne woon xalifa ne lii mu def nii bu ko deful woon bu ko defoo woon man nii bu ma ñëwoon damay def ni moom li mu def laay def waaw li mu def laay def damay dajal alxuraan bi li mu def Seydina Usmaan bu ma ñëwoon lool laay def te loolu mu def loolu la waroon a def kon nag maa ngi leen di mooy tëndu ko alxulu ngeen di ëppal ci moom di wax loo xam ne du yoon voilà nit ñi moom boo leen tegaatul seeni seeni ànd rek ñu ñu dépasser les bornes mu ne leen li mu def man mii bu ma fi bu ma neewoon bu ko defuloon mu ñii damay def ni mu def kon nag euh, loolu la doon wax moom naa ali ibn abi taalib radiallahu taala anhu wa arda ci euh, naa ku xamoon nag xam-xamu comme Euh, euh, ku yàlla mayoon lu nii Seydina Muhammad ibn Sirin dane dañu doon aji benn benn aj ñuy dem aji ñu jaar am ku leen Abul Walid yóbbu leen ñoom ñépp mooy seen ndax ah, doomu Sirin yi set lañu nee na ñu ànd mu indi ñu ñu jaar foofu dugg ci kër Seydina Zayd ibn Thabit nee na bi ñu dañu nee na nee na dañoo gis dañu gis dañu gis biñ agsee waa ji da leen ne ñii de présenté leen ne Seydina Zayd Zayd ibn Thabit ne leen ñii ñooy doomu Siiri ni nee na mu mu commencé ne diw mii ak diw ñoom ñoo bokk ndey ak baay diw mii ak diw ñoo bokk ndey ak baay diw mii ak diw moom baay rek la bokk ak ñi ci des def noonu nee na amul kenn kenn kenn koo xam ne wax na loo xam ne lu dul li mu wax ci yow noonu la dem ñim ne ñoo bokk ñoo bokk ñim ne ñoo mooy ne seen yaay yi dañoo wuute ñoom dañ ne ko rek kii ñi ñoo doomu siirin yi nee nag seen ko seen yaay bokkul ku nekk mu ne set ñi kii wëg kii ñoom ñoo bokk ndey baay ñaar ñee ñoom ñoo bokk ndey baay kee moom rekk a bokk moom rek la kii wëg noonu la ko def ku bari woon xam-xam la bari woon nu mu doon jàngale taalibeem bi gën mag nag mooy seydna abdullah ibni abbas radiyallahu taala anhu wa arda moo tax seydna abdullah ibni abbas moo tax gis nga xam-xam bii mu am <laughs> bu for li xam bi mu am sax daa amul loolu moom worof rek ku koy wax mais loolu xam nga ne amul kenn li sëñ bi daan <laughs> maa moom ku sol ba ma xamee ba léegi masuma gis nit koo xam ne dañ ma koo présenté wala ma dégg ñu ne diw dañ koo sol loolu amul <laughs> euh, Seydina Abdullah ibn Abbas da doon dem kër buntu kër ci Seydina Zayd ibn Thabit bu ñëwee fekk muy nelaw ci bunt bi lay toog ngelaw li di ko fa sonal du jóg de toog rek ba mu ni muy yeewu bu génn buy génn këram lay dóor a jóg am na benn bés dafa génn gis ko ngelaw moom ngelaw li foofu ci suuf mu ne ko yaw looy def nii yow doomu kii ya euh, nu mu tudd euh, euh, bàyyi texu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko moom xam-xam luy ut si am na ci benn xadiis kii dane Seydina Abdullah ibn Abbas sëy naa da ko taxaw toog toog di ko xaar ba mu génn di daal di yor li mu war a war sëy na Abdullah ibn Abbas Abbas radiyallahu anhuma daal di ñëw téyal ko li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy goj gi mooy fas wi li nga koy téye di ko dàq muy daw moom mu téye lool di ko wommatal moom mu yéeg ci kaw mu dafa génn rek mu téye ci di nara dem mu ne ko mu ne ko tanax Tanaxxa ibn ammi Rasulullah ne ko puusal puusal yow doomu euh, bàyyi tëxu yonent bi alayhi salaatu salaam lu tax ngay ngay ngay wommat sama gëléem bi sama sama warwaay wi mu ne ko inna hakaza naf'alu bi ulama'ina mu ne ko ñun nii lañuy def ak ñi nga xam ne mooy suñu boroom xam-xam yi ak ñi nga xam ne ñooy ñu màgg ñi ci ñun la ya'lamu al-fadla ahlu ñi xam ngëneel mooy waa ngëneel moo tax moo doon taalibe par excellence li mu jële ci moom ak a baree baree bare moom Seydina Zayd ibn moom Seydina Abdullah ibn Abbas sëriñam boobu xoolal bu doon tey danga naan bu doon ne moom moo yoroon oto même bu dee sëriñ bi daa oto man a dawal moom mu am permis am ko déedéet man maay dawal duñ bàyyi ah déet sëriñ bi yow man yow kay wuu ci gannaaw rek ñu dawalal la waaw wala moom moo yor oto sëriñ bi amul oto loo soxla waxal mu yóbbu la yow lu tax nga may yóbbu nii lañuy def ak suñu boroom xam-xam yi ak ñi nga xam ne ñoo ñu màgg ñi ci ñun yaa loolu imaam ibn Sa'd soloo ko ci sanad boo xam ne bu xasan la na ko noonu imaam alxaakim soloo ko daal di koy wéral imaam at-Tabaraani na ko noonu imaam al-Haythami nee na rijaaluhu rijaalu saxiix gayra razin wa huwa thiqa mu ne ñi nga xamante ne ñooy góor ñi ne ci càllale gi mooy góor ñi ngay fekk ci saxiixay ba mu des razin te moom siqala ku wóor la kon nag gis nga gëdd bi nga xam ne moom la ko xabrul umma wa tarjumaanil quraan di seydna abdullah ibn abbas nekkoon taalibe bu mag joxoon moom seydna zayd ibn ah, moo tax ah, moom seydna zayd ibn thabit radiyallahu bi nga xam ne nag ci la génn àddina noonu wax xam ne ñépp dañoo xamoon ne da ñun ñépp par excellence mooy imaam Seydina Abdullah ibn Abbas moo tax bi mu génnee àddina Seydina Abu Hurayra ne maata xabrul umma wala allah an yaj'ala fi ibn Abbas xalafa mu ne moom Seydina Abu Hurayra mu ne maata xabrul umma bi Seydina Zayd ibn Saabit génnee àddina mu ne tey de génn na àddina fóoréw xeetu yonent bi alei saab génn na àddina waaw te boo xamee koy Abu Hurayra subhaanallah mu ne boroom xam-xamu xeetu yonent bi aleyhi salatu wassalaam bi Seydina Zayd ibn Saabit gémmum moo génn àddina mu ne wala allah amaana buur yàlla an yaj'ala fi ibn Abbaas minhu xalafa amaana nag ñu ngi am njort am yaakaar bu rafet bu màgg ci suñu boroom daal di def seydna abdullah ibn abbas daal wutu fóoréw xeet wi di seydna zayd ibn thabit am nañ yaakaar lool suñu boroom def ibn abbas daal di wutu xam-xamam boobu waaw moo tax ceroog bi mu génnee àddina Euh, xadiis boobu imaam ibn Sa'd daal na koy solo bi ñu wax léegi na ko noon imaam al góor ñu nekk ci càllale yu wér lañu bi mu génnee àddina benn taalibe bu imaam ibn Abbas dane keroog bi Zayd ibn Thabit génnee àddina dañoo toog nekk ak Seydina Abdullah ibn Abbas ñu nekk ci benn ker suufu keru benn ker buñ doon kerlu mu ne fa qaala abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma hakada dihaabul ulama dufina al yawma kasiir mu ne naka nii de la boroom xam-xam yi nii lañuy deme kenn par kenn waay waay dufina al yawma ilmun kasiir waay waay tey de tey ah daldi dinañuy suul xam-xam bu baree baree bari imaam ibn Sa'd solo na ko imaam al ak imaam at-Tabarani buur ñu nekk ci càll yooyu wér lañ kon moom mooy Seydina Zayd ban at nag la génn àddina am nañu ne 45 la 45 après gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam am ñu ne l'an 100 la l'an te loolu moom la imaam Ahmad wax quant à l'an 45 imaam al-Hafiz ibn Hajar ci al-Isaaba nee li ëpp nag loolu lañ wax mooy euh, euh, li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullah euh, dañu ne. mooy ñu ëpp ñoom dañ ne mooy la 45 la génn àddina sauf que am nañu ne la 51 te loolu la imaam Ahmad ibn Hanbal daal di wax ak Amr ibn Ali al Fallaas di Seydina Amr ibn Ali al Fallaas bokkoon ci ñooñu rek mooy ñoom ay maas lañ woon ñoom ñoom ñoom am na kanta Yahya ibn Ma'in ak imam al-Madaini ñoom dañu ne l'an cinquante cinq ah kii ne waaye li gën li gën bari nag mooy mooy li imam al-Hafiz wax ne ñépp nag dañ ne l'an quarante cinq ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la génn àddina moom Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu wa ardaah wa anna bi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waa kon ginnaaw seydina Zayd ibn Thaabit radiyallahu ta'ala anhu wa arda imaam ibn Hisham di wax kon ba léegi ci ñi nga xam ne ñoom lañu dëpp keroog mu ne kon ginnaaw bi mu ne wa radda rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallama Usaama ibn Zayd mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog mu daldi dëpp ki nga xam ne mooy Usaama di doomi Zayd mu ne wa Abdallahi ibn Umar ibn al-Xattaab ak Seyyidina Abdallahi ibn Umar ibn al-Xattaab mu ne woon wa Zayd ibn Thaabit ak Seyyidina Zayd ibn Thaabit moom lañ gis tarjamaam nii mu ne ahadu bani maalik ibnu najjaar nekkoon kenn ci waa banu maalik ibnu najjaar ñooñu lañ gis seen tarjama mu teg ci moom imaam ibni hisham mu ne wal bara ibn aazib radiyallahu anhu wa arda mu ne ki nga xam ne moo ci tegu mooy al bara ibn aazib di seydina al bara ibn aazib moom mu ngi tuddoon albara ibnu azib ibn alxaaris ibn adiyin ibn jusham ibn majdaa majdaa bi nag am na ñoo xam ne boolewuñu ko ci euh, te imaam alxaafiz ibn xajar ci fat ci al isaaba imaam ibn alkalbi moom boolewu ko ci ci majjaa bi mu ne wa aswab te loolu nag mooy li gën a jub kon danga naan albara moo doon albara di doomi azib azib di doomi xaaris xaaris di doomi adiy adiy di doomi jusham jusham kon majjaa boobu comme que ne li gën a wër bokk ci kon mooy danga naan jusham di doomi xaarisa xaarisa di doomi xaaris xaaris di doomi amr ibn malik amru boobu di doomi maalik maalik doomi aws am ñu ne déedéet amru la woon abu amr moom baayam baayam gisoon nañu ko li ñuy gis gàddaay gi bokk na moom Seydina al al Barami nettali woon li nga xam ne moom la na Siddiq euh, doon wax ba mu ñëwee jënd ci baayam li nga xam ne mooy teg teg teg ak teg mu ba pare ne ko muril bara euh, digalal nag sa doom ji bara mu ëndil ma ko mu ne baay ji nee na bara baayam ne ko déedéet du ma ko digal fekk nettali woo ma yow keroog ba ngay génn yàgg yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi gàddaay lan moo fa xewoon nga nettali ma lim xew li fa xew ci seen yoonu gàddaay bu ko defee ma daal di ne ah boo boo dama defalee loolu daal man dinaa digal sama doom ji di al bara yow as-Siddiq bu ko defee mu yóbbul la teg jii ma la jaay ah, loolu gisoon nañu moom moo ko nettali woon te xadiis boobu noonu rek lañ am ci nettali boo xam ne bu concerné baayam di Azib di Azib di baayam kon baayam saxaaba la woon moo tax dañu naan al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu wa an abi kon mu bokkoon ci waa Aws kon keroog Badar keroog badrin ghazwatu badrin eh, eh, moom nee na moom Seydina al Bara ci riwaay boo xam ne xadiis boo xam ne imaam Ahmad ibn Hanbal moo ko solo eh, ci musnad bi moom Seydina al Bara mu ne radiyallahu mu ne is ustus xirani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawma badrin ana wa ibn umar istasgarani istasgarani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawma badrin ana wa ibn umar mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam da ko mooy da dafa jàpp ne ku tuuti la mooy dañoo gis dafa tuuti keroog Badar looloo tax demuñu Badar man al-Bara wa ibnu Umar ak Abdallah ibnu Umar ñun ñooñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, keroog Badar looloo tax ñëwuñ fa raddanaa mu daal di ñuy delloo falam na shahada moo tax fekkewuñ Badar waaye na ko noon Uhud dañ leen a delloo ci les mêmes raisons ci les mêmes raisons lañ leen delloowe moom Seydina Al-Bara ibn Azib comme li imaam Ibn Hisham ne waradda Rasulullah ginnaaw Seydina Usaama Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ak Zayd ibn Thabit mu ne wal Bara ibn Azib ak Al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu wa arda ah Uhud am na am na nag ñu soloo ne moom dane dafa fekke Uhud waaye loolu li gën a dëgër mooy ne moom fekkewul Uhud li gën a dëgër mooy ne fekkewul Uhud mu ne waaye nag bari na nag ginnaaw loolu fekke na xare yi nga xam ne yu bari yum fekkee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme ni nga xam ne moom loolu la wax moom seydina al bara ibn azib ci xadis boo xam ne imaam at-Tayaalisi na ko noon imaam ahmad ak imaam al buxaari xadis boo xam ne gisoon nañ ko bi ñuy commencé di gis gazawaat ñaata xare la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dal di xare laata ñuy gis mooy bi ñuy gis gazwatu al abwa wala waddaan waxoon nañ fa loolu ñaata xare na yonent bi alayhi salaatu wasalaam xare indi woon nañ li nga xam ne mooy li Seydina Al-Bara ibn waxoon radiyallahu taala anhu wa ardaa moom dane moom Seydina Seydina Al-Bara mu ne xeex na xare na ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam quatorze arba'a ashara ghazwa quatorze xare yoo xam ne moom la xare yonent bi ànd ak moom am na ci beneen riwaaye quinze la wax te loolu mooy xadiis la bu wér gisoon nañ ne imaam al Buxaari solowoon na ba pare mu ne ànd naa ak yonent bi aleyhi salaatu salaam ci ay voyage yu doon def tukki naa ak moom thamaniyata ashara ci loo xam ne tolloo naag dix-huit voyage yu yonent bi alayhi salaatu wasalaam entreprendre voyage ko man ànd naa ceeg moom albara ibn azib radiyallahu taala anhu wa ardaa moom nag euh, dafa bokkoon kon ci ñi nga xam ne ay jeune lañu woon ay gone lañu woon jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ñi dafa bokkoon ci ñi nga xam ne bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi génn àddina dépassé wuñ vingt-quatre ans mu ne Euh, moo tax mu doon wax naan euh, maa kullu ma nuhaddithukumu an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam sami'nahu minhu haddathanaahu asxaabuna wa kaana yashghaluna ri'yatul ibil mu neen wax naan euh, bu leen foog ne lépp loo xam ne moom lañ leen di nettali di ko jëli ci yonent bi alayhi salaatu wa loo xam ne dañ koo dégg yonent bi alayhi salaatu salaam wax ko yenn yi dañ koo dégg mu wax ko mais du lépp lépp lañ dégg yonent bi alayhi salaatu salaam wax ko mu ne am na ci yoo xam ne suñu mooy suñu mbokk saxaaba yi ñoom ñooñu ko nettali ndax ñun kat li ñu préoccupé woon préoccupé préoccupé woon moo doon sàmm sàmm giléem ndax mooy seen liggéey yi ndax noonu la mooy ne nit doo ñëw ne man damay bàyyi liggéey bàyyi lépp di topp nekk rek di di ci xam-xam bi noonu déedéet wala di topp sëriñ bi dootul te yow mu am yoo xam ne dalaa war ay farata yoo war a dundal ak yooyu yow nga ak sa yor sa bopp nga ne yooyu dama koy bàyyi topp sëriñ bi déedéet yonent bi alei salatu salaam mooy sangu ñépp te saxaaba yi radiyallahu du ñépp ñépp ñoo doon bàyyi lépp koo xam ne man na ko te loolu du ko wàññi daal loolu garaawul waaye bu dee daa am yu la war yoo xam ne leen war dundal te amoo ko mooy kenn du def loolu looloo tax yeneen eh, kii numtulu saxaaba yi radiyallahu anhu nga doon gis ñu doon def benn programme boo xam ne buñ bokkee même liggéey ñu nga xam ne kenn ki moom dañuy def kii di liggéeyal buy sàmm par exemple sàmmaale xar keneen ki ci des jour boobu kee déglu ji yonent bi alayhi salaatu salaam dem ci moom nga xam ne ci moom lay ne bu guddee mu ñëw wax lam fa jàng yépp comme ne Seydina Omar doon def ak ansaar yi boo bële nga xamante ne nii ca suba ga keneen ki def noonu ñuy def noonu ñoom méthode yoo leen doon ñu ne nañ ut méthode yi nga xam ne suñu jamono moo ànd ak ñun enregistrement yaa ngi amuñ nekkul ne tout le temps foog nekk fa buñ ko manul mais manuñu ko dangay liggéey te boo liggéeyul yow sax doo mën a fay doo mën a dund doo mën a ci liggéeyil te yooyu nga fexe waaye tamit bu na liggéey naa kon loolu mooy sama lay wii tax man duma ma jàng déedéet loolu it du lay loolu du lay ew mu am nga audio yi am nga kii walla boog moo xam ne dañuy noter nga làbb leen seen note yi walla nga photocopier leen di leen jàng waaye doo toog rek yow defoo dara naan man xam nga liggéey bee tax bu ma kiiwee loolu du dëgg ay gaa yi moom yi ñuy wax yooyu moom amul yoo xam ne yow dalay leer ne man xaw ma loolu ban dëkk ban réew rawatina réewu tubaab yi loolu kenn du liggéey noonu liggéey boo xam ne yow doo ci mën a doo ci man lu dul boo paree ci liggéey bi nelaw kese kese kese ngay man kese sept jours sur sept bala ngaa jóge sa kër mooy balaa jullee jot fajar bala ngaa duggaat géewee sono bu baax min wi waajo loolu moom amul benn gisuma kuy liggéey noonu te ku ko gis man gisuma ko ku ko gis wax ma ko mooy fokk nga trouver sa sa emploi nga am emploi temps boo xam ne yow diñ ci mën a def dara mais toog rek lu ñu wax nga ne non man nag c'est yow waa liggéey bi bo léegi nga ut beneen façon moom mu ngi nii moo tax xoola bi mu am mooy ne du li ma leen nettali yépp la loo xam ne lu ñu dégg ci yonent bi alayhi salaatu wa waaye waaye suñu àndandoo yi ñooñu saxaaba yi ñoom ñooñu ko nettali kon mooy fexe na ba am alternative boo xamante ni nii mooy ne comme que man fekkew ma yëpp dañuy nekk di sàmm suñu gëléem yi yooyu suñu liggéey bi ci lañuy nekk léeg-léeg waa ñun kay ñu fexe li ñu raw ñu dabu ko moo tax ñëw naan man c'est que man ba may jóge ci daara ji ba ma gëjee ñëw kitaabu tahaara lañ yemoon man ñëw naa gis ne yéen a ngi kitaabul buyu kon li li li li li nekk diggante kitaabul tahaara ba buyu man xaw ma ko loolu du ngànt loolu moom du ngànt moom mooy ne waaye fa nga ne woon manoon nga récupérer audio yi di leen déglu xanaa loolu kay xanaa war nga koo man mais toog rek mew boo ñëwul nii rek pour yow jeex na non nit da am yitte foo ñu def yitte ci mbir yi te bañ a nekk bàyyi suñu caaxaan yeen ah mooy foo yitte da ciy am loolu la ah. kon lool la doon wax moom Seydina al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa bari na nag lu mu ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah. moom Seydina al-Bara ibn Azib ah. moo tax soloonal soloona euh, cent lu tollu ci trois cent cinq trois cent cinq xadiis yoo xam ne yum jële ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam boo demee ci saxiixayni am na vingt-deux xadiis yoo xam ne muttafaqun alayhi la yoo xam ne yu Seydina al-Bara ibn Azib am na nag xadiis yoo xam ne am na quinze xadiis yoo xam ne imaam al Buxaari kese kese moom moo ko solo jële ko ci moom am six xadiis yoo xam ne imaam Muslim kese moo ko solo mooy boo demee ci sax imaamul Buxaari doo ko fekk doo ko fa fekk la xadiis yooyu noonu yu imaam al Muslim yooyu mu jële ci Seydina al Bara ibn Azib moom nag muy génn àddina Seydina al Bara ibn Azib l'an 72 après gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam am nañu ne l'an 71 génn àddina euh, moom seydina albara ibn azib radiyallahu taala anhu wa an abihi wa anna bihima wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ma'waahu kon imaam ibn Hisham rahmatullahi alayhi mu ne ginnaaw kon far wa radda rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Usaama ibn Zayd wa Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattaab wa Zayd ibn Thaabit wa Zayd ibn Thaabit ahadu bani Maalik ibn an-Najjaar mune ne walbara ibn aazibir ahadu bani xaarisa mu ne wa amr ibn hazm ahadu bani maalik ibn najjaar mu ne bi aleyhi salaatu wassalaam delloo tamit benn saxaabi buñ naan amr ibn hazm bokkoon mu kenn ci waa banu euh, maalik ibn najjaar moom it yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog la ko delloo moom amr ibn hazm turam ibn hazm ibn zayd ibn luzan al bokkoon kon moo ci waa banu maalik ibn najjaar an najjaari al ansaari an najjaari Amr ibn Hazm sëtëm bi sëtëm bi bari na lu imaam Abdallah imaam ibn Sa'd di jële ci moom moom la moo doon Abad Dahhaak kon keroog Uhud ci waxu imaam ibn Hisham bokk na ci ñi nga xam ne dañ leen a dëpp yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ngeen dellu ndax dañu nekkoon ñoo xam ne dañu ci ay at dañu tuuti woon ah xare bi jëkk a fekke mooy ghazwatul xandaq comme ni rek da ngay gis ne ñoom ñi ñoom ñi ñëpp benn lañu mooy ne bi leen yonent bi alayhi salaatu salaam dëppe keroog ñoom seen xare biñ commencé mooy ghazwatul xandaq lañ jëkk a commencé ak xare yi nga xam ne ñoo tegu ñoo topp ci yooyu nag yonent bi alayhi salaatu salaam joxoon na ko tamit mission bu am solo muy moom la defoon mu toogal ko Najran bi mu newee Najran Ah, téere bu siiw boobu ngay dégg ñuy wax Amr ibn Hazm mooy eh, eh, eh, ta ta mu bindoon kañ lañ doon wax loolu wa an laa yamassa al qur'ana illa al qur'ana illa tahir loolu noonu mooy ci wàllu bonbon non du fii du du fii loolu loolu loolu beneen beneen beneen occasion la mooy eh, téereem boobu yonent ma leen saab saab bindoon ko ndax Najran ay chrétiens dañ fa bari woon yonent ma leen saab saab bindoon ko benn lettre def ko def ci ci biir te bu mu laal alquran ji lu dul koo xam ne dafa laal même bu dee xadiis boobu am nay wax mais waa jumhuurul ulamaa ci loolu lañ d'accord que ne alquran ku amul laab mooy alquran bu man mushaf bi ku amul njàpp du ko laal loolu du ko laal loolu nag non non non xadis boobu noonu dese naa wér mais ñépp moom lañ d'accord moom nag mooy Amr ibn Hazm bii yonent bi alayhi salaatu salaam bind ko ak yónni ko ak ay téere bind ci li nga xam ne mooy miraas yeeg wàllu azaka yeeg ak diyaay di mooy diya yi comme indemnité yi ñu war a joxe ku rey nit ak yooyu te loolu noon imaam Abu Dawud daal na koy solo ñoom imaam an-Nasaa'i rahmatullah alayhi jamii na ko imaam ad-Daarimi ñoom ñépp solo nañu xadiis boobu noonu nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam di ci e, wax Amr ibn di ci wax yooyu nga xam ne moom la ko yónni woon ak yi nga xam ne ñoo ne woon ci biir mu toogaloon ko fi nga xam ne mooy Najraan ah moom nag imaam Abu Nu'aym nee na mu ngi génn àddina ci xilaafa Seydina Umar ibn al ah waaye am nañu ne noonu ndax am nañu ne la euh, moom ci l'an cinquante yi après gàddaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam année cinquante yi ci la génn àddina imaam alxaafiz ibn xajar ci al isaaba bi mu indee wax yooyu mu ne wa huwa ashbahu bis-sawaab wax yii nag ne moom amr ibn hazm mu ngi génn àddina ci année cinquante yi lool mooy li nga xam ne moo gën a niroog li gën a ndax mu ne fa fii musnadi abi ya'la bi sanadin rijalu thiqat annahu kallama muawiya fi amrin bay'atihi li yazid bi kalaamin qawi mu ne euh, moom imaam alxaafiz ibn xajar li tax nag wax bi ne ci année cinquante la génn àddina moo gën a dëgër ndax mu ne imaam abu ya'la dafa solo ci musnadam ci sanad boo xam ne góor ñi nekk ci càllale bi ñu dëgër lañ këne wax naag seydina muawiya wax ju dëgër ci bi nga xam ne ci la bëggoon ñu jaayante bi muy waaji génn àddina ngir ñu jaayanteeg doomam di yazid kon kay bu dee ne lool la kon mooy kii c'est bien sûr que kon kii bandal xamsiin voilà après année cinquante yi ndax seydina muawiya l'an soixante la génn àddina bu dee bi muy waaj génn àddina loolu fexewoon ngir doon laaj ngir ñu daal di jaayanteeg doomam di ngir mu wutu ko ba moom mii mu wax ca wax ju dëgër loolu day wan na kon kon génnul àddina jamonoy Seydina Umar ibn al-Khattab moo tax imaam al ne loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër moo gën a jege lu dëgër gën a wa huwa as wa ashbahu bis-sawab kon noonu la génn àddina ci jamono kon après les cinquante bu dee loolu la moom mooy après kon ci soixante yi la ci année yi la génn àddina moom Seydina Amr ibn Hazm nekkoon mbokk waa Bani Maalik ibn Najjaar comme Zayd ibn Thaabit kon radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'wa imaam ibn hisham ne wa usayd ibn zuhayr mu ne ginnaaw kon usaama ibn zayd abdullah ibn umar ibn alxataab ak zayd ibn thaabit ak albara ibn aazib amr ibn hazm mu ne wa usayd ibn zuhayr mu doon usayd ibn zuhayr ibn raafi' ibn adiy ibn zayd ibn amr ibn zayd ibn jusham ibn xaarisata al ansaari al xaarisi moom nag di Seydina Usayd bi mbokk Raafi' ibn Xadiij mi njëkkoon a gis moom bokkoon na ci ñuñ delloo woon keroog Uhud mais ñu repêché ko moom mii nag doomu baay Usayd bi doomu baay texu Raafi' ibn Xadiij la dàkkantalam moo doon Abu Saabit moom Usayd ak Zuhayr bi baayam ñoom ñëpp ay saxaaba lañu woon Euh, moom nag kon imaam Ibn Hisham nee na bokk na ci keroog Uhud ghazwatu Uhud yonent mi alayhi salaatu ba ci yoon wi kon bokk na ci ñi nga xam ne dalee na delloo keroog moom ak ñoom Seydina Usaama Abdullah Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab mu ne ak kii Usayd ibn Zuhayr it bokk na nekk ahadu bani Haarisa Euh, bokk na kenn ci waa banu xaarisa la bokkoon mu ne moom ni bokk na ci ñi nga xam ne ñoom keroog dañ leen a dëpp yonent mi alei satu salaam ne dëpp leen ndax seeni at dañoo tuuti woon moo tax mu ne moom imaam ibn Hisham summa yow yawmal xandaq ñoom ñii ñépp nag mu delloo parmi Usayd ibn Zuhayr keroog xandax la leen permettre ñu door a commencer participer ci xeex mu ne wahum abna'u xamsa ashara sana te ñoom quinze ans lañ amoon bésu xandaq ñoom moom nii Usayd ibn Zuhair ak ñiñ ne limal sànk kon xandaq lañ jëkk participer mais Uhud dañ leen a dëppoon moom nag euh, euh, euh, am nañu ne mu ngi génn àddina loolu la imaam Ibn Abdul Bar wax mu ne mu ngi génn àddina ci xilaafa Sayyid ci xilaafa kii Abdul Malik Ibn Marwan muy ci temps Banu Umayya ci côté waa Marwan ma les Mar les Marwan it ñoom biñ jiitee mooy waa Banu Umayya bi ñu nekkee xilaafa yu ñoree xilaafa gi ci Abdul Malik Ibn Marwan ci jamonoom. ci la seydna usayd ibn zuhayr génne àddina radiyallahu anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'wa kon nag ci kaw noonu lañu jeexale ñi nga xam ne ñoom la imaam ibn hisham wax ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci yoonu uhud keroog bi ñuy dem uhud da leen a dëpp daldi leen wax ñu dellu bi mu xoolaatee arme bi ndax seeni at yu tuuti imaam al-Waaqidi ne bi mu àggee bërëb bu ñu naan la Shaykhayni la am na nag imaam Ibn Hisham riwaayam lañ yem mais boo demee ci riwaayu ñoom imaam euh, al-Waaqidi ak li imaam ash-Shaafi'i lim ñooñu ëpp nañ lii nii waaye ñun ci riwaayu bii nii lañuy lii lañuy doyloo kon noo ci na ko noonu tamit lañ pare kon tarjama lim leen def leen tarjama ci jotaay bii di ñëw insha allah nag ñu dugg nag ginnaaw bi yonent mi alayhi salaatu dëppee loolu mu ngi ci yoon wi jëm Uhud léegi nan la àggi Uhud ak waa Quraysh ñi ne woon ci côté boobu jabalu Aynayn nan la fa demee ak nan la xare bi tàmbali loolu yépp la ñuy gis ci jotaay yii di ñëw inshaa allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa alihi wa sahbihi ajma'in subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun alal mursaliina walhamdulillahi rabbil aalamiin